farraqahu daymaani radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma fil muqaddima fi faslun fi dhikr qad nassa shaykhuna as-Sanusi Sharif radiya anhu dahra rabbuna al-latif bi annaha tuni anil murabbi li jadbi al-fata li qurbil hubbi mu ne woon gisoon nañ lii xat nosa nosa euh, yaxal na shaykhuna suñu sëriñ ba as si di al imaam as-Sanusi waxoon nañ la ko as-Sharif ma nga xam ne sëtu la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yal na bi gërëm ko mu ne nee na salaatu ala nabi day tax nit ki ka koy def cam si ah da koy mooy bu amul sëriñ nii amul euh, koo xamante ne shaykhan murshida ba mu doon wax ku koy tegtal di ko gindi ci wàllu boroomam tabaaraka wa taala loolu salaatu ala nabi bii bu gisut kenn loolu doy na ko voilà doy na ko sëkk ndax da koy bijji bijji cam ci mu jege alxib bi soppe bu mag ba ndax yonent bi alay saa saam ci boppam di ko tudd lu bari waxoon nañ day wane màggal màggaay boo koy kii te lay may tar cofeel ak tamit di topp sunnaam ci loolu lay xëcc te yonent bi alayhi salaam moo tax ci xadis bi nga xamante ne nii qad rawahu Tirmidhi rahmatullah alayhi mu jëla ko ci mawlaana Abdallah ibn ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu même bu dee ci sanad bi am na wax moom moo ne yonent bi alayhi salaam ne awla naasi ki nga xamante ne nii moo gën a yeey awla naasi bi yawmal qiyaama aktharuhum alayya salaa mooy gi gën a yowmal qiyam mooy ki ëpp loo xam ne moom la julli ci nag kon loolu te ñi xam nañ ne yonent bi saa saam alhamdulilah ñi gina yee ci moom mooy ñi ëpp lu ñuy julli ci moom. lool moo tax ulamaul muhaddithun boroom xam-xamu xadiis yi kenn rawu leen ci lool parce que ñoom seen seen dund yépp lool la seen jàngale fu ñu toog ñu ngi waxtaane xadiisu yonent bi saa saam te fu ñu ko tuddee ne sallallahu alayhi moo tax calamité la vraiment ngandum catastrophe la mooy mooy musiba gu rëy la nga dégg ay nit yoo xam ne dañuy jàngale di wax di tudd ñun nag ci suñu réew yi lépp waaw arab yi moom suñu mbokk arab yi alhamdulillah ñoom moom loolu gis du leen ñoom julli ci yonent bi aleyhi salaatu salaam duñu ko fowe mais ñun moom càllalu gi waaw yonent bi julli ci yonent bi wala yonent bi nee na te doo wax mukk sallallahu alayhi bu ko waxee daa mel ni da koo rëccali wal iyaadu billah moo tax ñi nga xam ne borom xam-xamu xadiis yi kenn rawu leen ci lool nga xam ne seen ñoom yëpp jàngale yonent ay sunan imaamu Tirmizi la ñuy jël di ko jàngale lépp lu ñu wax mooy yonent ba sa saa nee na mooy xadiis téere yi nga xam ne ginnaaw alquran ñoo gën a tedd ñoo gën a màgg ndax waxu yonent bi sa salaam du waxu keneen waaw sa fu ñu tudde turam ne sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi julli saa su ne fil ghuduwi goon yéeg yi yépp ci lañ waaw kon awla naas ñi gën a yeey ci yonent bi aleyhi salaam ci man yawmal qiyaam mooy ñi nga xam ne aktharuhum alayya salaa ñi nga xam ne ñoo ëpp lu ñuy julli ci man yonent bi aleyhi salaam te waxoon na la ne ah. comme ni nee ci sunanu al imaam at-Tirmidhi ba léegi waaye noonu na ko al imaam Muslim ak mbokkam ne al imaam Abu Dawud ak seen sëriñ al imaam Ahmad ibn Muhammad daal di solo jële ci yonent bi ci sayyidina Abu Hurayra wa tuddoon nañ ko fenne fan yee yonent bi saa saa ne man salla alayya salaa sallallahu alayhi ashra ku julli ci man benn julli suñu borom tabaaraka wa taala dina julli ci yow fukki yoon kon nag mu ngi noonu day xëcc cam si gi yu indi ko ngir mu jege soppe bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne wa hiya aydan tasturu al-uyuba wa yaghfiru mu ne bokk na ci ngëneelu salaatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam ta moom aydan ba day day day day muur day suturaal uyuba suñu ayib yi nekk ci ñun Allahu akbar wa yaghfiru di ko def dale ki jéggal say bakkaar borom bi ci yow fukki yoon <laughs> waaye benn yoon nga julli mu julli ci yow fukki yoon loolu ana lan la gën a jëf nga jëf gu gën màgg lool laa ilaha illa hein mu ne wa annaha kal itqi fil ajri kama taqdi hawaa'ij mu ne ba léegi bokk na ci ngëneelu salaatu ala nabii dee leen wax sallallahu alayhi wa sallam wala alayhi salaatu wa salaam ah mu ne gis nga julli googale ci yonent bi alayhi salaatu wa na ci li nga xamante ne njariñ ngëneel yi nga xam ne moom la amee ba léegi kal itqi fil ajri day mel ni koo xam ne dañ koo goreel ci pay safara waaw mooy day goreel boroom ka koy def safara mel ni koo xam ne dañ laa jàppoon defoon la jéng la prisonnier ñu daal di lay libéré waaw kamaa kem nga xam ne tax taqdi lay faje moom salaatu ala nabi hawaija aajooy alladi ki nga xam ne lahan tamaa moom lay askanoo moom la làmboo di ma wax di ko di ko julli di ko tudd saa ne te loolu ah mooy xadiis Seydina Ubay ibn Ka'b ah Seydina Ubay ibn Ka'b comme ni nga xam ne ci la wax ne yonent yaa rasuulallah Seydina Ubay mu ne yow yonent bi alayhi bi alayhi salaam Seydina Ubay ibn radiyallahu taala anhu mu ne yow yonent bi aleyhi salaatu salaam <laughs> dafa wax yonent bi aleyhi salaatu salaam benn jour ne ko man de inni ukthiru damay bari lu may julli ci yow lool allah allah ndaw lu màgg mu ne ko léegi nag kam aj'al laka min salaati waa samay ñaan yeeg yooyu noonu mais ñaata nga bëgg ma defal la ci bari na nag lu ma ciy def lu ma lay lu may julli ci yow waaw léegi ñaata nga bëgg yow yonent bi aleyhi salaatu wa salaam <laughs> li ñu am ñi ñooy laaj laaj yi jar a laaj quoi Allahu akbar <laughs> yonent bi aleyhi salaatu salaam ne ko ne ko <laughs> ma ma shi'ta xoolal rek lu la neex rek nga def waaw Allah mooy ar-rahmatul muhda yërmande gi nga xam ne moom lañu borom bi indi suñu gindeeku ci moom lay jaar bëgg koo teg lu diis waaye mu ne ko rek xoolal comme que nee na bari la mu ne ko ci ci ci aadaam yu yu rëy laa ne ko loo man rek defal loo maa lu la soob rek nee na sëy naa ubay nee na ma ne ko kon ar rubu un sama ñaan yépp ma la koy ma la koy defal kon di def salaatu ala nabi kon di julli ci yow yonent ba lay saar saar mu ne ko maa shitta waaye fa in fa huwa xayrun lak allahu akbar woyofal waaye wan du tee nga wan nit ki li gën ci moom mu ne ko waaw lu lan soob rek waaye nag maa ngi lay xamal de boo yokkee nag moo gën ci yow ubay allahu akbar ne ko kon ma lay sarsam kon ma defal la xaaj bi un quart laa moo gën kon nag sama xaaju ñaan yëpp laa lay defal kon yonent ma lay sarsam ne ko maa shi'ta ko lu la waaye boo yokkee ba léegi ma léegi mooy gën ci yow xaala Seydina Ubay nee na ma ne ko kon fa sulu nii kon deux ndax deux <laughs> mooy bu ñu xaajee benn mbir ñetti xaaj ñaari xaaj ya moo ëpp moitié <laughs> moo ci xaaj hmm? mu ne ko kon loolu mu ne ko ma shitta fa in zidta fa huwa xayrun lak yonent bi ne ko waaw rek waaye nag boo yokkee moo gën na Seydina ma ne radiyallahu anhu aj'alu laka salaati kullaha <laughs> mu ne yonent na sama laa koy def ah. waaw tekkiwul ne eh, lii danaan sama julli farata yi lépp damay ñëwal dootuma tari faatixa dootuma kii damay non salaat yi mooy sama ñaan yi lay wax voilà <laughs> voilà wala dootuma julli man daal sawaay léegi kon daal baax na ah, kun la wax ah eh, ay ay xayaala salaa man bokk ma ah, sawaay ajjuma non euh, euh, voilà euh, bonjour quoi bàyyi leen ma maa ngi sama biir mbàjj wala fa may liggéeyee sama yoon new ci ay julli pare naa ci man salaatu la nabi non du lool rek waaye déggoo li ñu la waxoon fan yee borom bi nee na li ma gën li ma gën a sopp sama jaam bi mooy li ma farataal ci moom waaw <laughs> nga lan <laughs> dëgg la salaatu wax nañ la benn yoon la nekk farata ci dundum nit ki waaye loo gën a baril looloo lay may ak jege borom bi tabaaraka wa taala li jadbihil fataali li qurbil hibbi ah ndax awla naasi bi yawmal qiyaama aktharuhum salaatan bi salaatan bi ki ëpp ñi ëpp comme niñ ko gisoon xadiis yi ñu wees woon bi léegi nag mu ne ko kon sama julli yëpp laa lay defal yonent ma lay saar saam ne ko idan tukfa hammak wa yughfar laka dhanbuk Allah ne ko ah kon debu boobaa boo jëlee sa lépp sa ñaan yëpp def ko salaatu ala nabi di julli ci man ca saase kon tukfa hammak lépp luy sa yitte ci kaw suuf àddina ak alaaxira sa boroom dina la ko fegal mooy dina la ko defal lépp loo bëgg looy ragal looy tiit dina la ko dàqal te lépp loo bëgg dina la ko ñoddil wa yughfar laka dhanbuk te des na la faral say bàkkaar loolu moo tax sëriñ bi radiyallahu anhu ne salaatu ala nabi bi wa annaha kal itqi fil ajri kama taqdi hawaa'ij alladhi lahantama comme ni nga moom de mook ñu goreel la ci safara waaye tamit ci pay comme ni nga xam ne noonu lay faje ah aajooy ka nga xam ne moom la làmboo moom la askano wallahu ta'ala wa sallallahu wa sa ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in